kon alimaamul xaafidu nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis mille sept cent seize ak mille sept cent dix-sept mu ne waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man xalafa ala yaminin faraa gayraha xayran minha falyukaffir an yaminihi walyafcal alladi huwa xayr rawaahu muslim rahimahu allahu tacaala wa an abi muusa radiya allahu anhu anna rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inni wallahi inshaa allahu la axlifu ala yaminin tumma ara xayran minha illa kaffartu an yamini illa kaffartu an yamini wa ataytu alladi huwa xayru muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafidu nawawi rahimahullah mun ni ñaari xadis yi nga xam ne boo leen déggu dégg xadis biñ jógee bu Seydina Samu Samu Abdurrahman ibn Samura bi xam ne c'est la Samura biñ génn wa ida xalafta ala yaminin fa ra'ayta ghayraha khayran minha fati alladhi huwa mu waan abi Hurayra mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man xalafa képp ku fi waat ala yaminin mooy waat ci ab ab ab waat waat mooy waat am faraa waaw ne dinaa def wala du def faraa mu gis xayraha luuteeg lim ne moom lay def wala lim ne du def leneen la xayran dinaa boo moom li ne da koy def wala lam ne du ko def leneen la gën ko fal yukaffir an bu mu ne ah non sama ngiñ xam nga rek damaa giñoon de te ngiñ daa foor ci doomu aadama de waaw xam nga ngiñ moom sa digganteeg sa borom la ma ne la waaw waaye sa borom ci boppam moo yónni yonent ne la hé alayhi salaam ne ko defal li mu la lool dalee fal yu kaffir na daal di sar na na daal di eh, daal di eh, eh, kafaar an ci waatam googee wal yafal te na def alladhi huwa xayr la nga xam ne moo gën li nga xam ne la lay def wala la noon du ko def mu def lu ko gën mu ne hadis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj rahimahullah léegi hadis bi mu ne waan abi muusa mu ngi jële ci bàyyi muusa di al ash'ari radiyallahu anhu anna rasulallahi kana yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na inni man waaw après nañ gis lëkkaale bi am imaamu Nawawi ni mu tegalee hadis bu sëy naa samoro biñ génn bu Seydina Abu Hurayra ak bii mu ne inni man rasulullah sallallahu alayhi wallahi waat naa ko ci yàlla insha allah barkeeloo turu yàlla waaw leem soob na yàlla laa ahlifu duma waat ala yaminin ci benn ngiñ duma ngiñ ne duma def lii wala laa def lii summa aro ginnaaw bi ma gis xayran minha lu gën loolee ma ne moom laay def wala duma ko def illaa lul kafartu an yamini dinaa kafaara sama ngiñ googee dinaa ko réparer wa ataytu te ma dikkal def alladhi huwa xayr la nga xam ne moo gën mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari wa al imaamu Muslim wa Abul Husayn ñoo ko bokk solo léegi hadis sina Abu Hurayra bi d'abord taxrijam boobu dane rawaahu Muslim ñu ne la est-ce que moom doon nga ko solo ne la déedéet al imaamu Maalik ibn Anas te ci yoonam la ko Muslim daal di jëlee rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo waaye it hmm, imaamu at-Tirmidhi daal dina koy ko noon mooy al imaamu Ahmadu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Abul Husayni ah waaw waaw waaw waaw dafa indi lu taxoon yonent bi alayhi salaatu wax lii mooy indi na ko ci comme nii mu ñëwee nii waaye indi na nettali bi dafa am am nettali bu ci ne wa la xadiisi qissa loolu la ko waroo xam-xam yi di wax nga xadiis bi am na ab nettali bu tax yonent saa saa waxoon ko circonstance sababu wuruudil xadiis lañ koy wax léegi nañ ko xool mu ne kon kitaabul aymaan baabu nadbi man xalafa yaminan fara'a ghayraha xayran minha al imaamu abul husayn mu harb zuhayr harb moom ñun ñépp a ko xam nañ ko baax mu man dong zuhayr ibn harb di zuhayr abu xaytama an-Nasaa'iyu al-Baghdaadiyu rahimahullah génn gane àddina 160 génn àddina 232 qaala mu ne haddathanaa Marwaan ibn Mu'aawiya al-Fazaari surtout mbokk Uyayna ba nekk ah kii Uyayna ci boppam mooy kii yom quoi mooy maamam mooy Marwaan ibn Mu'aawiya hmm, ibn al-Haarith ibn Usmaan ibn Asmaa ibn Xaarija ibn Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badr al-Fazaari saxaaba bu ne bu xorom ba rek magu maarab la woon waaw moom nii oo yey na <laughs> eh, mooy maamum abu abdillah al-fazari al-kufi gane àddina cent douze génn àddina cent quatre-vingt-treize qala mu ne bi yazid ibn kaysan al eh, abu isma'il ñi eh, abu mi'manin la rahimahullah al-aslami albasariyu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a léegi voilà moom moom moom moo ne moom mu ne an abi Haazim mu jël abu Haazim di Salmaan al-Ashja'i abu Haazim al-Kuufi rahimahullah génn àddina vers les années cent Yaziid ibn Kaysaan Euh, moom dajuma kañ la gane àddina kañ la génn àddina rahimahullah Haazim bi Salman al-Ashja'i al-Kufi ta'ala an Abi mu jële Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani al-Hafiz génn am ñu ne 57 am ñu ne 58 ta'ala a'lam annahu qala i'tamma xoola i'tamma rajulun 'inda an-nabi sallallahu alayhi xam ne dafa ngoonal mooy dafa nekk ci guddi gi fa yonent bi alayhi salaam waaw ma heure reer fekk ko fa mooy liñ naan ngoon na la fa yonent saa saam su marajaa ilaa ginnaaw bi mu dellu ci ay ñoñam bi mu delloo nag ci ay ñoñam ah fa wajara sibyata qad naamu mu fekk doomam ya xale ya nelaw nañu waaw xale ya dema nelaw nañu summa badaa fekk fa xalafa waaw non fa ataahu qad naamu fa ataahu ahluhu bi ta'aam léegi soxnaam ëndil ko Euh, mooy reer bi <laughs> fa xalafa waa ji waat ne laa yaqulu min ajli sibya mu ne du waat na ne du lekk parce doom yi nelaw nañu quoi non reer bi moom baax na quoi non baax na waaye tumma badaalahu ginnaaw gi nag xam naa guddi gee gudd quoi <laughs> guddi gu gudd ah ak xoos nag daal di koy dikkal mooy ak xiif nag ah mu gis ne daal ah mbiri reer bañ ma doon jox sànq may waat naan duma ci lekk moom ah <laughs> mu gis ne daal ma lekk ci ma gën après faaka la mu lekk léegi nag bon léegi nag foog mu xool ah waaw lii de man de waatoon naa ne du ma lekk du ma reer moom ah <laughs> ba ci biir war a reer nag daal reer nag fa ataa rasulallahi mu dikkal ndawal yàlla saa saam fa dakara zalika lahu mu tuddal fa qaala rasulullah ndawal yàlla li saa salam wax fa booba nag ne ko man xalafa ala yaminin fa raa xayraa xayran minha falyatiha wal yukaffir an yamini voilà mu ne man xalafa képp ku waatati ala yaminin ci benn waat ak ngiñ ne lii duma ko def comme li mu wax ne man duma reet wat naa ci yàlla billaahi du ma reer faraa xayraha xayra mu gis minha mu gis leneen li mooy reer nag gën la nga xam ne moo naan du ko def fal yatiha ne dikkal yooye fal wal yu kafir léegi nag na kafaara an yaminihi waaw waaw waaw waaw kon mu ngi noonu quoi hmm. loolu loolu la kon waa ji loolu lool loolu moo ko dal waaw da ne woon moom du reer <laughs> ah reer de duma ko liggéey <laughs> waaye nag ah loolu moom far nag mu daal di koy def kon nii la xadiis bi nii la ñëwee voilà kon gis nga daa am lu ko waraloon mooy waajib benn waay la woon boo xam ne moo ne woon du reer waat ci yàlla ne du reer waaye yore saa sax nag liñ ko wax c'est pour conforter nga kon yoon nga def noonu la voilà mooy boobu siisu woon la non comme que waatoon naa continuer doo mën a nelaw sa biir bi gurguri saa boo tëddee muy gurguri alors que reer baa ngi fee yow yow yow lañ ko wutaloon nga nekk fi naan non sama waat après nelawoo ba pare boo mayul raw gudd jullit fajar bi daal di lay raw boo waroon naa fi la doon naa fi léegi defal reer sa borom boo paree ngas <laughs> léegi kanta al imaamu kanta al imaamu hadis bi nga xam ne mooy bu Seydina Abu Muusa bi mille sept cent dix-sept hmm? bu dane muttafaqun alayhi mooy bi mu an abi Muusa radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inni wallahi insha allah la ahlifu léegi hadis boobu nag boobu dane muttafaqun alayhi imaamul Buxaari ak imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bi mooy est-ce ñoom ndongo ñoo kaa solo ñu ne leen al imaamu Ahmadu seen sëriñ solo woon ak seen mbokk taalibe al imaam Abu Daawud ak an ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullah alal jamii al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom da ko indi bërëb yu bare bare bara bare bare waaw noo bërëb yu bari indi na ko kitaabul par exemple kitaabu fardul fardul xumus kitaabul maghazi ah qudumul ash'ari baabu qudumul ash'ariyin waaye baabu ci kitaabul maghazi ghazwatu tabuk naka noon kitaabu dhabaih wa sayd baabu dajaaj ah kitaabul aymaani wan nudur ah, qawluhu ta'ala la yu'akhidhukum allahu bil-laghwi fi aymanikum ak buntu boobu ay baabu laa la boo xamante ne daanaka imaamul Buxaari taala qad a'ta al-xadiisa xaqqa waaw léegi nañ rek léegi nañ jël kitaabul aymaani wan nuzuur baabul kafaarati qabla al-hulm mu ne wa ba'dahu mu ne haddathanaa Ali ibn Hujra al imaam al Buxaari mu ne nettal Ali ibn Hujra ah di Ali ibn Hujra ibn Iyaas ibn Muqaatil ibn Muxaabish ibn Mushamrix al-Baghdaadi as-Sa'di Abul Hasan al-Marwazi rahimahullahu ta'aala gane àddina 154. génn àdduna deux cent quarante-quatre rahimahullahu taala qala mu ne haddathana ismail ibne ibrahim mu ne ki ñu nekk mooy ismail ibne ibrahim ibnu miqsam al-asadi si yo woon ci eh, ibnu ulayya di abu bishr al-bazzaz al-kufi al-asl waaye basri la génn àdduna cent dix génn àdduna cent 93 an Ayyuba mu jël ko ci Ayyub de Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 68 génn àddina 131 an al-Qasim an al-Qasim at-Tamimi mu jël ko na al-Qasim at-Tamimi de al-Qasim ibn Asim at-Tamimi ah, rahimahullahu ta'ala ñi ne no Kulaybi la ñuy ne Laysi Basri la wallahu ta'ala alam kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko an Zahdam an Zahdam Zahdam al-Jarmi mu jële ci Zahdam al-Jarmi bi Zahdam Zahdam Zahdam al-Jarmi an Zahdam al-Jarmi muy Zahdam ibn Mudarrib al-Azdi al-Jarmi Abu Muslim al-Basri Abu Muslim al-Basri rahimahullahu taala aljarmi moom it kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko qaala mu ne kunna inda abi Muusa déglu hadis bu gudd la moom tamit mu ne dañu ne woon ci ki nga xam ne mooy Seydina Mawlana Abu Muusa xam nga ne woon na Basra ne woon na Kuufa ah al-Ash'ari nee nañu ne woon fi moom wa kaana baynana wa bayna hadha al-hayy min jarmin iqaa wa ma'ruf mooy daan ne woon diggante xabila tribu bi nga xam ne moom la Abu Muusa bokk ak waa Jarm dañoo amoon ak bokkoo waaw mooy bi muy dóor ñëw Kuufa fële Basara tamit mu laaj leen ñu wax ko ñoom fan lañ jóge léegi nag ci la leen wax waa Basara foofu ne leen yéen suñuy mbokk nga waa Qudaa voilà waaw mooy dañoo amoon ak mbokkoo qaala fa quddima ta'aamun ñu daal di indil Seydina Abu Muusa li nga xam ne mooy palaawam mu war a xéewlu xéewal gi daal di indi berne gi xéewal mooy lii plat bi ñu war a lekk xaala ñu indil ko ko mu ne wa quddima fi ta'amihi lahmu dajaaj waaye nag ci plat bi ñu indi mu war koo lekk dafa am ya liñ naan yàppu ganaar voilà yàppu ganaar du poulet voilà <laughs> xaala mu ne wa fil qawmi rajulun min bani taymillah ahmar mu ne am na benn waay ka annahu mawla ci nit ñi newoon foofu parce que kilifa nit ku baax duñ ko tegalu bool mu toog rek te du woo gaay ay wa ñëw leen bismillah xéewlu leen ñëw leen ñu ñu añ waay wala ñëw leen ci mbir mi léegi mu ne nekkoon na ci nit ñi woon ci kër gi benn waay boo xamante ne nii ci waa Banu Taymillah la bokk ahmar koo xam dafa xonq ka annahu mawla boo gisee da foog ne kii ci mawaali yi la bokk mooy ñi nga xam ne du ñu d'origine arabe mais dañu amoon soit alliance ak arabe yi wala ñoo xam ne arabe yee leen newoon seen njaatige qaala nee na alhamdulilah falam yadnu mooy biñ daajee plat bi gaa yi mooy ñëw ñu xewlu gaa yi ñëw moom nag mu nekk nee sori jegesul fa qaala lahu abu musa sayna abu musa radiyallahu anhu ne ko udnu ne ko eh ñëwal jege waaw fa inni qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ñëwal nga jege parce que man Abu Muusa gis naa yonent ma lay saa saa muy lekk ganaara eh! naa la sunna laay doxal ah kaay see ganaar sunna man moom sunna laay doxal quoi ah <laughs> doxal ko bañal de de xaw ma sax lekk ganaar ak sax xam ne saa sa mas na koo lekk gu jiitu waaw mais man nga ko réparer waaw ah. ne loolu lépp yéene naa ko léegi sunna ah. <laughs> waaw léegi kon loolu waaye kon Seydina Abu Muusa ne ko parce que man damaa gis yonent bi alayhi salaam gis naa yonent saa salaam ñëwal parce xam na ne waa ji day moytu ganaar day lekk ganaar gi daal lay moytu quoi mu ne ko man gis naa yonent saa salaam di ci lekk. qaala waa ji ne ko seeka boo gisee jege siw ma inni ra'aytu ya'kulu shay'an qadirtu mu ne non parce que damaa gis ganaar bi ganaar man damoo gis ganaar ça ne veut pas dire que mooy ganaar gii ñu togg mën na nekk boobu mais mooy en général peut-être lay wax dama ko gis muy lekk loo xam ne daal euh, gërëm moo ko mooy dama ko xam nga ganaar léegi ay salte lay lekk waaw am mbuut mën naa lekk fii moom jaar fii mu ne ko cof cof ko lekk waaw ay ba mu dama dama gis muy lekk loo xam ne après xasir tuhu quoi waaw man nag lool laa bëggul quoi moo tax ma seexlu ko fa xalaftu ba booba nag ci laa waat ne allah atamahu abadan que ne ganaar moom man ganaar dootuma ko lekk billahi mooy waat ne dootuma ko lekk mukk fa qaala malgré ça sayna Abu ne ko léegi udnu ukhbiruka an zalik ko jege si malgré sa waat bii nag kaay waaw kay ma ma daal di lay xabaare nag lu jëm ci lu mel yow lii nga def mooy waat ne du ma def dara après nga gis leneen lu ko gën nga def loolu nga war a def léegi kaay ma nettali la mu ne atay naa ñun de dañoo dikkal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fi rahbin min al ash'ariyyin fekk moom bon am na yenn riwaay dana moom lañ yónni mooy mbokku ashari yu ne yi ah, nga xam ne yaman lañ cosaanoo fa lañ jóge woon ah, ñoom abu burda ak frère am ak cousin wam yeeg mbokkam yi dañoo dikkal yoneen saasam ci benn mbooloo ngir laaj ko mu yen leen fekk mooy bi ñuy waajal ghazwatu Tabuk waaw jayshul jay jayshul usra looloo tax imaamul Buxaari yi ci kitaabul Maghaazi sànq dégg nga rahimahullah ñu naan indi na ko foofu waaw di laaj ngir mu yen leen ndax amuñu woon lu ñu yóbbu lu ñu yóbbu dem fekk xare bi léegi ñu dem di laaj leen saasan ngir mu defal leen lool mu ne wa huwa ta maa ngi ko fekk yaqsimu mu ngay séddale na'aman ajur min na'ami sadaqa maa ngi fekk yonent bi alayhi salaam doon séddale ay jur yoo xam ne ci yu zakat ji la woon mu koy jox ña nga xam ne ñooy le ayants droit waaw <laughs> waaw léegi mu leen ciy jox eh, léegi bi ma ñëwee fekk mu koy séddale ma ñëw nag wax ko lii ne ko ah ñun de sama mbokk ashar yu ne yi ñoo bëggoon nga yem nga yem ñu ngir ñu mën a fekke xare bi waaw waxoon nañ la ñii bokkoon na ci Sayyidina al-Irbad ibn Sariya xadiisam bañ koy gis tuddoon nañ lii ne ko bokkoon na ñooñ nga xam ne ñu leen waxee ñu wan a gannaaw seen bët ya di bëbb xasanan euh, euh, allah yajidu ma yunfiqun ba taw tawba doon wax ndax nja am njàqare bu rëy le fait que trouvé wul loo xam ne moom lañ mën a dépenser ba man kee yeb daal di dem ci toolu xarit yi nga xam ne ci la ñuy dajoo ak waroon daje Hiraql azim Rome di le grand César Héraclius de Rome byzantin léegi mu ne qaala Ayyub mu ne Ayyub mooy ci sàllale ibn abi tamima ahsibu mu ne jàpp naa yaakaar naa xaala wone imam uh, abu musa dane ba boo fekkee na saasam xaala mu huwa ghadbaan dafa meroon xaw ma nag lan moo doxoon mu mer ndax man noonu laa ko fekke xaala nee bi ma ñëwee wax ko ngir mu yeb ñu ñun ashariyuna mu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla laa ahmilukum wa maa indi ma ahmilukum ne waat naa ci yàlla duma leen yeb te aw ma damaa parce amul lu ma leen di yebe waaw qaala ah fantalaq naa ñu dem waaw fa utiya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nahbi ibilin ñu indil ko ay gëléem waaw yoo xamante ne nii moom lañ ko indi ay jur yu bari ay gëléem ñu indil ko ay gëléem fa qiila ñu ne ayna haula al ashariyun am na benn bi nee na Seyna Bilal ci bopp mu ñëwee dem la ma wane ma ah daa dégg mooy daf ñoo ko wax ma dem wax ko saa mbokk yi bi ma ñëwee toog ne ñaan saa sam nee déedéet hum bi ma ñëwee dinañ ko wax noonu rek dégg ku naan euh, Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays nee na muy Seydina Bilal ma ne ko waaw mu ne ma yoneen kaay wu yoneen saa salaam ma ñëw yoneen saa salaam daal di ñuy jox nag affaire yi nee na yoneen saa mu ne eh, xaar leen voilà loolu mooy nettali boobu rek même benn bi la rek mu ne fa atay naa nee ñu ne ay na haula al ashariyun waa al ashariyun yi fatay naa ñu dikkal fa amaralana bi si zawdin ghurrin zura mu andil ñu jox ñu euh, euh, cinq gëléem yoo xam ne yu pell la seen seen boos ya voilà léegi moom la ñu jox moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, léegi nag bi nga xamante ne noonu la def qaala fan dafa naa léegi nag ñu jël gëléem yi di dem fa qultu li ashaabi ba Abu Muusaa nee na ma wax sama mbokk yi ne leen hé hé ataynaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nastahmiluhu fa halafa allaa yahmilanaa thumma arsala ilaynaa fa hamalanaa nasiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamiina wallahi la in taghaffalnaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamiinahu laa nuflihu abadan irji'uu binaa ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam falnudhakkiruhu yamiinahu nee bi ñuy dem ma ne sama gars yi ñu jëlee gëléem bi jóge ci saasam bi dem ma ne eh problème am na de ñun dañoo dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam bëggoon mu yem ni ut ñu lu ñu mën a participer ci xare bi mu waatoon ne du ñu yem du ñu yem de ginnaaw gi mu yónni eh, ñu woowaat ñu ñu ñëw mu daal di ñuy defal la nga xam ne neew na du ko def yonent saasam daa fàtte ngi gi moo tax. wat nañ ci yàlla bu dee ñun ñoo préoccupé yeneen saasam ba tax bu fàtte gijëm gi nañu leer na ñun moom bu ñu jox gëléem yi ñu jële ci moom duñu ci texe mukk duñ ci am benn ci ngañaay benn texe kon nag nañ dellu ci moom fàttali ko ne ko ah yeneen saasam da ngaa waatoon de ne dooni jox dara nee na faragaa yaa ñu dellu fakkul naa ñu ne ko yaa rasuulallah yow ndawal yàlla saasam atay naa ko dikkal nañu la kat sànq nastahmilu ko doon sàkku ci yow nga yeb ñu fa xalafta nga waatoon allah tahmilana ne doo ñu yeb summa hamaltana après nga jaal di ñuy jox gilim yi fa danannaa ñun nag dañoo yokk aw fa arafna wala boog ah dañoo njort wala boog ah xam nañ ne annaka nasiita lool moom warula nekk da ngaa fàtte yaminaka da ngaa waatoon da yoneen saasam xanaa da nga koo fàtte xaala yoneen ti bala saasam dem leen fa innama hamalakumullah nekki leen yeb mooy yàlla inni man rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahi maa ngi wàcc yàlla insha allah ndéem soob na boroom bi te loolu mooy li nga xam ne noonu laa axlifu du ma waat ala yaminin ci benn ngiñ du ma ngiñ ne du ma def lii comme li ma leen waxoon du ma leen yépp fa araa ma gis xayraha leneen xayra mina boo gën la ma ne woon du ma ko def mooy comme mooy yeb leen finalement illaa lu duy ataytu la di wa xayri naa dikkal li gën wa at wa taxalaltuha léegi nag sama li ma daal di koy kafaara lii la Seydina Abu Muusa daal wax waa ji ngir wan ko ne gaaj gi nga waatoon ne dootoo lekk ganaar bindil sawaat googu sawaay sa lekk ganaar gi te boo paree nga daal di eh, dem këfini eh, eh, mooy après nga dem nga daal di kafaara quoi waaw allah <laughs> allahu akbar ñu noonu xam nga xadiis bi keroog bi ñuy gis affaire jàllaale yi gisoon nañu ko bàyyi ma bi nga xam ne daa lekk lu sobe lekk sobe lekka sobe lekka sobe ah ba ni nga xamante ne nii mooy ci lay xeeñe wala bokk li muy lekk sobe daal di bari waaw kon euh, mu ngi noonee allahu akbar léegi nañ ñëw gis al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaji rahimahullah moom ana naka laka solo al imaamu muslim rahimahullah kitaabul aymaan baabu nadbi man halafa yaminan fara'a mooy hadiis mooy biñ gisoon sànq hmm? waaw léegi nañ jël benn rek euh, ah, mu ne hadathani Abu Rabi' al-Ataki mu ne nettali nañu Abu Rabi' al-Ataki di suñu sëriñ di Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki az-Zahrani rahimahullah al-Basri waaye al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àddina 234 qaala mu ne hadathana Hammad mu ne ya'ni ibn Zayd mu nekk ñu nett mooy Hammaad imaam Muslim ne ki mu ci jublu mooy ibn Zayd di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Juhdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq gane àddina 98 génn àddina année bi imaam Maalik génn àddina mooy lan 179 am na nag ñu ne 179 a ta'ala a'lam an Ayyub gis nañ ko sànq ibn Abi Tamima Kaysan an Abi Qilaba kii mu jële Abu Qilaba Abdallah ibn Zayd ibn Amr al-Jarmi Abu Qilaba al-Azdi al-Basri génn àddina li nga xam ne mooy 104 rahimahullahu ta'ala wa an al-Qaasim ibn Aasim gisoon nañ ko sànq ma al-Qaasim ibn Aasim at-Tamiimi al-Basri ñi ne lay hi la yusd an Zahdami al-Jarmi gis nañ ko sànq annahu qaala mu ne mu ne moom nag qaala Ayyuub wa ana li hadiith al-Qaasim ahfaz minni li hadiith Abi Qilaaba aw oh, mu ne ab Ayyuub ibn Tamiima nekkoon ci sëriñ imaam Maalik rahmatullahi alayhi mu ne man nag bi muy nettali hadiis bi xam nga ci ñaari sëriñ la ko jëlee. Eh, ci ñaari sëriñ mooy eh, <laughs> Abu Qilaaba an Ayyub an Abi Qilaaba al-Qaasim mu ne waaye nag dama leen di préciser xadiisu al-Qaasim moomu moom laa gën a jàpp ko xadiisu Abu Qilaaba ah. qaala léegi kon mu ne kunnaa inda Abi fadaa bi maa'idatihi wa alayhaa lahmu dajaaj lii gis nañ ko sànq dañu ne woon ci Abu Muusaa al-Ash'ari ñu dil ko plateau bi muy war a rek lekk bi ñuy lekk eh, fekk yàpp ganaar moo ci ne fa daxala rajulun min bani taymillah ahmar alhamdulillah shabihun bil mawali lii la gis nañ ko sànq ci riwaa imaam al fa qaala harumma <laughs> imaam Seydina Abu Muusaa ne leen ñëw leen ci reer bi wala ñëw leen ci añ bi ñëw leen bismillah ak leen waaw mooy siis baaxut ah. <laughs> am ñoo xam ne moom buñ taajee lekk gi dem bay lekk ay gaay sone rek ñu tiit ñu jël plat bi nëbbu nekkul ne c'est pour waa ji bañ koo gêner parce que day ñëw demaat non dañuy bañ waa ji lekk ci comme Morlan <laughs> we los <laughs> moom Moussa Mbaye <laughs> waaye los de Morlan xam nga Morlan moom siisa ko dëggu moom waaw parce que yàpp wi nga xam ne siddali nañ ko fee ci ci ci ci ci nag wi liñ ci am xaritam bii Moussa Mbaye bàyyi bañ bañ koy defar mu ñëw saa yi dee dekk fa ba dee dellu loolu côté loolu baaxul waaw ah. Seydina Abu Muusaa ne dalluma aywa aksi leen bismillah fatalakka ah, benn waajooju nag <laughs> bokk ci waa Banu Taym waaye yow daal xaw a réticent ci ñëw di lekk ci fii waaye kanaar la fa qaala naan la waaye yow man day saa yi ay kanaara yi moom saa man moom yooyu dama ko lekk quoi waaw fatalakka fa qaala halumma mu woote waat ne ay wa ñëw leen fa inni qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu min man mi gis naa ne saa di lekk li voilà lekk ganaar boo ko defee ngir rey ko ne saa sam sunna nga ne fa qaala ar inni ra'aytu waa ne man dama koo gis muy lekk loo xamante ne looloo tax ma ma ma ma daal di koy seexlu aqadir fa halaftu an la atima ma waat ne man lii man la atama man lii ma waat naa dootuma ko lekk fa qaala ma uhaddithuka an zalika inni ataytu rasulullah sallallahu fi rafdin min al-ashariyin ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna kon xadis baa ngi nii xadis bi kon gis nga ñaari xadis yi léegi liñ la doon wax mooy xoolal imaamu Nawawi ginnaaw bi nga xam ne lañuy nañ wax lëkkaale bi ba pare ñaari xadis yi suñu bunt bi ñaari xadis yi ñu xadis sayna Abu Hurayra xadiis sayna Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu waa boo seetloo ñaar yëpp lan lay wax mooy ku waatoon ne du def def gis lu gën lool mu def kenn ki moom ab saxaaba la boo xam ne moom dane woon wat na ci ne du reer mais mu dem ba ci biir euh, ah, di reer daal di ñëw nee na ah waaw loolu mu ne ko loolu nag noonu la war képp ku wat gis la nga xam ne moom la waat leneen la gën na def loolee tamu kafaara ngi ñam googee boo seetlee xadiis Seydina Samura bi dane wa idaa xalafta Seydina Samura la doon waxal ne ko yaa Samura yaa Abdurrahman ibn Samura maanaam Samura parce que du Samura ibn Jundub Abdurrahman kii ci waa Quraysh Abd Shamina ci waa Abdu Shams waaw ci waa banu Abdi ñi nga xam ne ñoo yor kaab yi jàkka kii kaaba gi ñoom ci ñoom la bokk ñoom Usmaan ibn Abi Talha bokk yooyu ñoom Mus'ab ibn Umayr moom moom ci maslamatul fath biñ ubbee Makka ci la door moom nii yeneen saa sax moom la doon waxal xadiisam boobu naan ko yaa Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imaara bul laaj nguur dëkk mu diite daal ba pare ne ko wa idaa xalafta boo waatatee ala yaminin fara'ayta bi gis. ne lii duma ko def wala naa ko def lu gis leneen li xayran mina fa'ti alladhi huwa xayr wa kafiran min